kon mu ngi noonu quoi bu nit ñi benn nekkee benn nga bàyyi ko ak tamit li nga xamante ne bon boole na ci tamit que ne bokku na ci kabaa'ir yi euh, bàkkaar yu mag yi euh, euh, boobu noonu mooy li ñu wax sànq moo waaw waaw moo moo moo mooy mooy mooy mooy beru firaaqul jamaa taqale ko mboolooy jullit ñi ak naksir safaqa ak safaqa mooy bi nga jaayanteeg ab way nguur nga daal di koy eh, dagg ci loo xam ne du yàlla taxul waaw yàlla taxul yoneen saa saam taxul sa xas sa xasu bakkan kese la waaw te loolu gisoon nañu xadis bi nga xam ne moom la yoneen saa saam wax xadis six cent soixante-huit bi nga xam ne ci la doon wax ne waman baayaa imaaman képp koo xamante ne jaayante nag am njiit fa ataahu saf safqata yadi wa samarata qalbi falyuti'u in istata'a fa in jaa'a aaxaru yunaazi'uhu fadribu 'unuqa al-aaxar waaw lii day wane ne lool bàkkaar bu mag la mooy firaaqul jamaa yeneen saa xam ne képp ku jaayanteeg am njiit mu jox ko li nga xam ne mooy loxo ndax buñ doon jaayante ñu doon joxante loxo wa samarata qalbi mooy joxe mooy du jaayante joxe euh, baaraam génne loxo déedéet yooyu nga xam ne ay ñàkk dëgg yooyu déedéet ak. fruit xolam na ko topp mooy te yàlla ak yonent saam saam tax na ko topp fekk mu ngi li ci lim man bu keneen ñëwee di xëccoog njiit bi nga xam ne mooy bi fi ne na ngeen dóor ndox ko kële ak ku man di doon loolu kon gisoon nañu ko que ne loolu kon bokk na le fait mu ne loo xam ne dane nangeen ko rey loolu mooy firaqul jamaa day wane ne loolu kon bokk na wuteen mboolooy ak li nga xam ne mooy naqsu daal di wàññi trahir jaayante boo jaayanteeg ab imaam ci loo xamante ni du lu la sharia may la voilà waaw gis nañ fii bokk na ci wax fii xam nga firaaru yawmu zahfi wa tawalli yawmu zahf loolu moom daa bokk ci li nga xamante ne alquran ci boppam moo loolu moom eh, daa bokk ci yi nga xamante ne eh, loolu daa nekk ci loo xamante ne alquran moo ne loolu loolu moom bàkkaaru mag waaw waaw bu mag la comme ca suuratul anfaal doon na ko wax waaw ñi nga xamante ne nii euh, euh, dañuy dañuy dañuy dañuy daw bésu xare am nga ñàlli nga daal di daw waaw nga daal di daw ku waa wane gannaaw waaw wana borom bi ne ñooñu moom dellu nañ ci bakkaar waman yuwallihim yaa ayyuhal ladina amanu idha laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idin dubura illa mutaharrifan liqitaal aw mutahayyizan ila ila fi'a faqad baa'a bighadabin min allah wa ma'waahu jahannama wa bi'sal masiir mu ne yéen ñi gëm yàlla te dëggal bu ngeen dajeek noon yi mooy ci toolu xare zahfan am na fa jaas yi wala tomahawk yi wala yi wala kii yi di dal falaa tuwalluhumul adbaara bu leen leen wan gannaaw mooy daw waman yu wallin képp koo xam ne wan na leen gannaaw yow may lin bu keroogee ci toolu xare du duburahu gannaawam daal di daw déserté daw illaa lu dul mutaharrifan liqitaal mooy day dem ci beneen wet ndax xam ne ne fii position bi mu nekke bu fi taxawee gaa yi jekku nañ leen mu dem feneen ci biir terrain de bataille bi ngir foo xam ne foofu lay gën a nekk en position de force aw mutahayyizan ila fi aw wala boo mu jóge fa dem ci beneen mbooloo boo xamante ne bu pare ngir ñëw renforcer leen ngir ñu gën a dalaat ci noon bi comme la daloon ñoom waa ashabul Mu'ta <laughs> ñoom Seydina Omar xam nga ci la àndoon jaysul umara jaysul umara ba ñuy faat ñoom Seydina Jaafar non Seydina na ibn Haarisa Seydina Jaafar Seydina Abdallah ibn Rawaaha moom ci la woon te mujj Xaalid ibn al-Waliid radiyallahu anhu daal di récupérer ñu jox ko drapeau bi di <laughs> ko Saabit ibn Aqram daal di joxe jël drapeau bi ne ko yow Xaalid jëlal mu ne ko mukk yow yaa ma njëkk a dugg ci diine di teew fekk nga Badar yaa ma gën a yey ci téye ne ko drapeau bi nag jëluma ko woon ngirul ngir yow waaw Seydina Xaalid daal di jël ba ñu nga xam ne borom bi ñuy ubbee ci ay loxoom. mais mbooloo daa mbooloo moo xam ne dañoo jotoon a daw ñëw Medina biñ ñëwee nag xamuñ nu ñuy def quoi eh fajar ci ñun de problème bi ñu def lii moom bàkkaar bu rëy lañ def biñ ñëwee yeneen saa bi bisee ci fajar ji laaj leen ñu nettale ko mu ne leen déedéet ñu ne ko ñun ñooy ñu ne ko ñoom nekkuñ fa di joxay ngànt yu foo yooyu de dañ ne ko neen saa saa ñun ñooy ñi nga xam ne dañoo dawe ca toolu xare ba ñëw. yeneen saa sax ni leen kallaa déedéet bal antumul karraaruun yeneen ñi nga xam ne yéen ñëw it force daal di daw ngir mën a delluwaat ana fi atu kulli mu'min aw muslim man maay ki nga xam ne mooy fi abi borom bi wax mbooloo moom nga xam da ngay ñëw ngir ut si doole delluwaat <laughs> waaw <laughs> foofu la waxu wolof yi di amee solo <laughs> jàmbaar dawul daa uti doole waaye bu dee moom yu bari ñu doon wax yooyu moom ay daw yi ay ay ay daw kase la waaye <laughs> ni gaa yi utuwuñ doole seen waaw dañuy dem sàngoo seen doole après <laughs> waaye moos demuñ ngir ñëwaat <laughs> kon loolu borom bi ne loolu nag faqat ku def loolu daw lu dul ñaar yi changer position ci toolu xare bi wala nga dem outil foo xam ne kooku mën na leen a renforcer ñooñu ngeen ñëwaat ku deful budul ñaar yi moom moo waral daw ga kooku moom dellu na ci sànj moo xam ne ci yàlla mer guy jóg ci yàlla te bu faatoowee noonu borom bi jéggalu ko indiwaatu ko tuubalu ko ngeen leen wama waahu mooy dëkkuwaayam ëllëg jahannamu mooy safara way lakke ta du fay wa bi sata ak ñaaw almasir delluwaay ba kon lii moom ñu xam ne loolu moom daa leer alquraan a wane ne eh, tawalli yawmu zafi moom mooy buddi daw ñalli daal di daw li nga xamante ne mooy eh, eh, jamono yi eh, xare loolu moom daa nekk loo xam ne ci kabaa'ir la am na yoo xamante ne waa sihr wax nañ la dinañ ci ñëw ah alxulul am na boo xam ne qawlu zuur wal xulul la wax qawlu zuur gisoon nañ ko ci xadiis sayna Abu Bakra bi waaw radiyallahu anhu waaw mooy di seede seede neen ak waxu neen wal xulul xulul mooy euh, lekk alal ci ci loo xam ne neen la waaw <laughs> waaw alal joo xamante ne comme butin de guerre yi laata ñu koy euh, kii euh, séddale nga daal di am loo xam ne da koo jël féete ko sa bopp ndaxu égoïste waaw loolu ci bàkkaar yu mag yi la wa ak njaaloo waaw njaaloo it te lool boroom bi wala taqrabu zina waxoon nañ ko sànq bi ñuy gis aaya bale kon loolu yëpp daa bu yooyu xadiis yooyu imaam at-Tabarani soloo na ko yooyu jëli ko ci xadiisu Seydina Umaama Abu Umaama waaw waaye nee na keroog dañ doon lim barke euh, Abu Umaama dane xadiis yi li ko waxe dane ñoom saxaaba yi dañu toog doon fàttali wante di wax ci bakkaar yu mag yi léegi mu ne annahum tadakaru alkabair fa qaalu ashirku ñu ne euh, loolu ne moom mooy bokkaale wa maalul yatim lekk alalu jirim wal firaar min azaf daw bésub fi nga xam ne mooy mooy mooy xare wa sihr ak li nga xamante ne mooy njabar wal uquq ak li nga xam ne mooy ñaawe say waajur wa qawlu zuur ak waxu neen seede neen wal xuluul mooy lekk jël ci alal ji nga xamante ne euh, butin de guerre bi mang mi ci xare bi ta euh, séddale goowun wa zina ak njaaloo nee na yeneen saa salaam déglu leen ñu wax ba pare mu ne fa qaala rasulullahi yeneen dawal yàlla saa salaam ne leen fa ayna taj'aluna alladhina yashtaruna bi ahdillahi thamanan qalila mooy boo judu ñii rek waa léegi fan ngeen di placer fan ngeen di boole ñi nga xam ne ñooy lekk ci euh, dige mooy mooy mooy pactu yàlla di ko jënd njëg goo xam ne gu ja gu gu gu néew la waaw koo xamante ne yow diine yàlla ji doxaloo ci dara mais moom ngay dunde waaw bi ayati llahi thamanan qalila c'est la même waaw waaw di di di marchande diine yàlla ji ci loo xamante ne dara dara seen xasu bakkan tefi yéene ku bon waaw bu ñoom bu seen àddina waree dox ñu ñu baraade diine ji léegi lañuy ñuy baraade diine ji seen yoonar ci new waaw seen ñaawi dërëm da cee taxawul <laughs> waaye e, e, imaam alxaam na xajar mu ne al imaam Abdurrazzaq solo na ak al imaam at-Tabarani rahmatullah alayhim jële ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne akbarul kabaa'ir al ishraaku billah wal amnu min makrillah wal qunuut min rahmatillah wal ya's min rawhillah <laughs> mu ne Ibn Mas'ud mu ne bokk na ci gën a rëy ci yu mag yi mooy bokkaale ak yow mooy daal am xel mu dal ci makrullah mooy jàpp na yow daal da am loo xam ne lu particulier loo xam ne daal yow tax na bon yow euh, pexem yàlla yow dañ nga cee mucc te am euh, euh, borom bi waxoon na lu leer afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al qawmul xaasirun ndax da am kóolute ci pexem yàlla kenn lu am kóoluti ci pexem yàlla lu dul nit ñi nga xam ne alxaasiruna dañoo perte loolu kon mu ne loolu ci bàkkaar yu mag yi la bokk ah te lii en général mooy nit ki nga xam ne day dem ba naagu te ku naagu daagu ku daagu gaa yi la bàyyi la fa ngay taxawaalu ca gannaaw waaw mooy naagu foog ne yow daal da am le quelque chose de magique quoi loo xam ne bokkoo kenn ba yow yàqule jeex na manu la manu la nap ba pare nga inconscient ba pare nekk nag ci ay yoo xam ne ay mooy yàlla yu leer ba pare nga jàpp ne gaa yi comprendre wala ñoo àggul fi nga xam ne moom laa àgg looloo tax waaye yow moom lépp loo mën di def même bu dee ci biti yi gaa yi jàpp ne baaxul waaye yàlla moom baax na fa moom wala iyaazu billaah <laughs> afa aminu makrallah waa gaa yu mel noonu nii ñii dañu wóolu li nga xam ne mooy pexem yàlla quoi njuuyi yàlla njuuyi yàlla moo tera nelaw ni nga xam ne mooy awliya yu mag yi de waaw ku ci amul garanti bu leer boo xam ne yonent bi alei salaatu salaam moo la ko garantie même ñi am lool sax taxul ñu naagu moo tax Sayyidna Siddiq xanaa kuy ëpp garantie ci lislaam moom moo la ëppale fuuf alayhi salaatu radiyallahu moo doon wax ne benn tànkam bu duggee àjjana beneen bi dugg guus ba léegi wóoloo gul pexem yàlla que borom bi xiccaat ko génne ko waaw dugal ko feneen te kooku mooy as-Siddiq radiyallahu anhu tamit waaw kon ñun moom lan lañ war a wax ah ak garantie yi ko yeneen saa sala wax Abu Bakar fil janna moom keroog ba mu naan tey ku def lii jaamu yàlla bu nekk bu mu wax rek Seydina Abu Bakar ne man yeneen saa salaam ne Ibnu Abbaas ne radiyallahu anhu yeneen saa salaam ne yii de du daje ci benn jullit lu dul ne àjjana la jëm waaw <laughs> waaw malgré yeneen ak yeneen ak yeneen sa waay wóoluwul pexem yàlla ñun nag ñu bëgg dal xel ko wax moo tax Ibn Mas'ud jinne waaw alxabru albahru waaw fuuri ga ni euh, attention de di wóolu pexem yàlla ci la loolu ci la bokk waaye wal qunut mooy lañ doon wax mooy désespéré wu te bi waxoon waxal qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah waaw neewoon na waxal yow yeneen saa salaam ca suuratu zumar sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci seen bopp ndax bakkaar yu bare yi nga xam ne moom lañu làmboo malgré loolu mais bu ñu désespéré wu ci yërmande yàlla gu yaatu gi waxal la abu nawaas abu nawaas abu nawaas waxoon waaw borom bi lu samay bakkaar rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy sa géej yërmande yi ah sa jig sa géeju jéggale yi moo ëpp fuuf sama toqi bàkkaar yi parce que nit lu mu def def def bàkkaar ci kanamu jéggalu yàlla du dara mooy xaal booboo baax waaw salli ala saajidin xussat shafaa'atuhu ahlul kabaa'iri kay yabdu min an-niqam <laughs> ñu ngi ko doon tudd beneen fan wax nañ la boo demee ci raw yeneen saa salaam foofu bokk na ci xadiis yi ñu fa waaw yeneen saa salaam ne dañoo moom dafa jagleel ak ram moom inna shafaati xussat li ahli al-kabaa'ir min ummati waaw Allahu akbar ah mooy dañ koo jagleel borom kaar yu mag yi ci sama xeet alayhi salaatu wassalaam moom la ko jagleel kon nag loolu kay euh, leen na <laughs> kon bul désespéré bu la kenn di désespéré wu ci yërmande yàlla waaw bu la kenn désespéré waaw ndax samay bàkkaar yaa rabbi in azumat dunubi kasratan fa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kaana laa yarjuuka illaa muhsinun fa biman yaluudu wa yastajiiru al-mujrimu hala lii mooy li nga xam ne ah moo mooy mooy dëgg ad'uka rabbi kama amarta tadarru'an fa idha radadta yadayya faman dha yarhamu waaw waaw Abu Nuwas wax na dëgg ya rabbi esa eh, boroom in azumat nu mu màgg-màgg samay bàkkaar ci bari tekki sa yërmande moom sa jéggal moom moo ko gën a màgg amuñu sax objet de comparaison bu ñuy am te borom bi bu nee ne du la yaakaar lu dul ñiy def lu rafet tey rafetal waaw ñii ñaawe tey def lu bon tey defi bàkkaar ndax dañoo nekk ay doomi aadama yoo xamante ne ñoom dañoo takk dañoo suufe tey def yooyu waaw ci kan la ñuy daw làqu ngir ñu dimbali leen ngir mu daal di leen setal ah ah borom bi nag maa ngi lay ñaan di jéem nag di ko defe comme ni ñu waxee mooy toroxlu xam naa ne du ma tuus waaw maa ñeme yàlla nag maa la ñeme nag ba def yu garaaw yi nii maa ngi lay tàllal saay loxo waaw boo delloowee sama loxo yii ma lay tàllal de la ñaan ay waay kan ngay yërëm waay <laughs> waaw maa lii ilayka wasilatun illa ar-rajaa wa jamilu afwika thumma inni muslimun <laughs> man nag awma dara lu may présenter <laughs> waaw loo xam ne mooy sama jokkalo ci yow lu dul yaakaar gu ma am ci yow borom bi Allahu akbar yeneen saa saa waxoon na ñetti fan laata muy génn àddina bu fi kenn xadiisu Jundub radiyallahu anhu cat min bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njortu ci boroomam waaw ak tamit rafetu taaru sa njëggal waaye ginnaaw loolu lépp man malgré samay taq-taq aji wommat laa jullit laa duma <laughs> ah maa ngi jéem nag <laughs> maa ngi ci l'islam lii mooy li nga xam ne xaal bi nga xam ne nit ku nekk nag ñii nga war a mel quoi waaw te dem fenn jàpp ne voilà man gars yi di la gëmloo ne gis nga yow yow yow góor gi yéen nga woon moom nga ba pare naan sàngara nga reykatu nit nga yow yow moom yow moom yoboo rek nga dem sabara dugg fa nga waxul dëgg nee ko waxul dëgg <laughs> waxul dëgg kooku mu ngi lay woo ci yërmande yàlla gi nga xam ne yonentam la ko ne wax waxal waxal yonent sa qul waxal lee baa yàlla diina asrafu ala anfusih ñi nga ñu nekk malgré loolu noonu mu ne borom bi ne wax leen ne laa taqnatu bu leen bu leen désespéré yow yàlla mi ñu bind bind la bind jaam yi ne wax yoneen tamare saa saa bu gaa yi désespéré wu malgré nekk yow nga bëgg maa désespéré wu kon bokk na nag ci bàkkaar yu mag yi mooy nga ñëw ginnaaw bi nga xamee loolu ngay désespéré wu ci yërmande yàlla ak di ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla min rawxillah loo waaw waaye am na xadiis boo xam ne imaam alxaafis nee na boo buktaan la fa indi mooy aw duur wu waaw <laughs> waaw duur wëy wu réy wu toll ni innamaa akbar kon loolu euh, en tout cas euh, yu bari la euh, wal iyaadu billah aadana allah min ityaani al kabaa'ir waaw <laughs> ah, yal nañu boroom bi daal di musal ci daal di dëkke li nga xamante ne nii mooy ak yii waaye xam nga sihr non seulement defuk njabar waaye ki ñu dikkal njabar ci la ndax bu ne euh, yoneen saa salaam bu ne woon man ataa kaahinan faqad kafar ku dikkal ab kuy seet seetloo ko gis-gislu kooku weddi nga nga dëggal ko weddi nga bu dee dëggaloo ko yow quarante jours loo fi julli guddi loo fi julli kenn du ko nangu loolu moom manula nekk lu dul bàkkaar bu mag moo tax njabar lu garaaw la dinañ ci ñëw côté am bu ñu ci àggee wallahu taala alam ak tamit lam waxoon laana allahu man laana waliday boroom bi rëbb na képp ku rëbb ay waajuram waaw ñu ne saa saa waa nit nan lay rëbbee mu ne parce que day rëbb li nga xamante ne mooy euh, waajuru nit waaju répliqué kan moo waral ñu rëbb ndayam wala baayam moom <laughs> waaw yaa ŋàññulu sa baay ba nga ŋàññee baayu jàmbur waaju répliqué kon nag yooyu yëpp day wane ne yow loolu kon lu garaaw la moo tax daal affaire yi daal bari na moo tax daal Ibn Abbas comme li imam liñ ko waxe woon sànq at-Tabari moo ko indi ak Ismaïl al-Qadi euh, rahmatullah alal jami jële ci mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ñu ne ko mais kaba'ir yi hein set la mu ne hiya akthar min na set ak set di dem benn riwaaya mu ne leen ila sab'ina aqrab soixante-dix di la gën a jege benn bi mu ne ilaa sab'a mi'a sept cent la gën a jege loolu lim ngir wane ne yu bari la wallahu ta'ala a'lam kon daal xadiis baa ngi xadiis bu rëy la quoi waaw waaw ak rey nit waaw qatlu euh, nafs allati harrama Allah bakkan bu ba kenn barom borom bi nool nga ñëw na ko foofu daal di rey dem sa yoon di jaay ne yow c'est un sanguinaire ah un safa voilà parce que yow daal sa nguur gi képp koo xamante ne nii mu ngi jéem a kii nga ne ko nga yónni police yi déchaîner leen seen kaw ñu dal di ne leen tirer leen bal réel ñu rey leen nga toog jàpp ne yaa ci nekk di tiital nit ñi ngir bu kenn yëngooti <laughs> yow de ku la bëgg ku la ëpp bàkkaar na nga na ko convoqué fii ma gis <laughs> wala yaazu billah léegi xadis bi foofu la yem bii di ñëw euh, bon xadis bi war na ñëwaat mille sept cent quatre-vingt-treize soreetul say mille sept cent quatre-vingt-treize nga naan loo koy sori <laughs> par rapport ak fi njàllu quoi <laughs> waaw loolu da xam ne bon lay sa bi sori quoi <laughs> ba ci téere bii la mooy kitaabul umur al manhi anha mooy fi nga xam ne fa la ñuy waxe ci sihr baabu trois cent soixante deux chapitre taghliz fi tahrim as-sihr foo xam ne mu ñëwee nañ ñëw ci wa ma kafara Sulaymaan joo jële walaakinna ash-shayaatiina kafaru dees na ci ñëw waxoon nañ ko fi sax ne dinañ ci ñëwaat ndax buntu mu ngi noonu inshaa Allahu tabaaraka wa ta'ala kon ñu yem noonu kon lëkkaale mag suñu bunt bi leer na naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ la wax kon nag faut faire très attention ci yii nga xam ne bu ko kenn tuutal parce que dafa tuutul waaw ah, amul dara lu ci tuuti quoi waaw ah, te tamit bàkkaar bu ndaw dina mujj nekk bàkkaar bu mag loolu tamit dañ ko fàttewoon wax laa tahqiranna minal la tahqiranna min az-zunubi shay'an fa innal jibala min al-hasa <laughs> waaw la waykatu arab boo xoon bul bul bul bul bul bul doyadal bul xeeb ci bàkkaar yi dara bul ne non lii grawul quoi eh lii moom lay sa bi grave ba pare nag di ko xuus di def te loo xamante ne neexul borom bi moo tax boroom xam-xam yi xam nga wuutale est-ce que bàkkaar bu mag bàkkaar bu ndaw wala distinction boobu am na ñu naan bàkkaar yépp mag parce looy xool xoolal ka mooy bul xool bàkkaar bi ni mu toll loolu dëgg la waaye nag bu loolu lépp weesoo xam nañ ne bàkkaar bu am na ak bàkkaar bu ndaw voilà loolu am na ndax yeneen saasam sinon doonu loolu wax ala unabbiukum bi akbaril kabaa'ir waaw ndax duma leen xabaare euh, bi nga xamante ne nii mooy li gina mag ci bàkkaar yi bu amul woon loolu doonu koon di def loolu waaw kon loolu euh, waaye boo ko xoolee bët bële xoolal ki ngay bul xool bàkkaar bi nu mu toll waaye xoolal ka ngay mooy muy borom bi tabaaraka wa taala <laughs> boo ko xoolee noonu moom mooy bàkkaar yépp day rëy ci yow te nit nag day tendre foofu nga xam ne day tax mu bàyyeendoo yépp solondoo yépp lépp mel ni bépp bàkkaar ci bëtam mel ni am midd waaw mel ni aw woccu ci moom ñu ne ko kaay lekkaat te gisoon nañ coro yeneen saa sam li wax mu ne lay salanaa masalu saw ñeeluñu misaal mu ñaaw al aidu kiy dellu ci mayem moo xaj bu woccu di ko lekkaat ñoo yem <laughs> walla yaazu billaah wala moom waccu boppam mu wocc ba pare toogaat defaat ko ci palaat tiima kuddu jël di di di di tibb di sex wala dank di dank muy siit ci loxo yi muy sex <laughs> xam nga fii mu ne rek image bu ñàng la ma ne la waaw kay loo ko ñàng ñàngulu nag maye nangu looloo ko gën a ñàng <laughs> voilà moo gën a ñàng bopp kon loolu euh, di wane ne mooy bàkkaar bu ndaw it boo ci saxee di ko continuer di ko continuer di ko continuer day mujj nekk bàkkaar bu mag ci yow waaw ndax boobu rek mën naa jul sa alkande même bu dee ne ci cosaan bàkkaar bu ndaw la woon kon nag eh, nañu seet borom bi tabaaraka wa tey am kersa mu ñuy gis ci loo xam ne bëggul woon gis ñu ci waaye ñuy ñaan yàlla mu may ñu mu ñuy gis ci li nga xam ne fu la bëgg ñu gis na loolu mooy alxayaul xaqiqi loolu mooy kersa gi nga xam ne alhamdulilah bu dëggu gi kon foofu la ca bunt bi yam bii di ñëw nag mu indi li nga xamante ne mooy beneen ci yi nga xam ne lim na leen fii waaw mooy li jëm ci aklu riba beneen loo xam dañ koo aay dañ koo xaraamal ta bàkkaar ci yu mag yi la mooy lekk li nga xam ne mooy riba boobu dinañ taxaw tuuti rek bon ci riba boo demee nag ci si siira yi côté yiñ daggoon masala yi